A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaahi wa alaa aalihi wa sahbihi ajmaciin. Fayaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suurati Takaasur. Kon ñu ñëw ci saar bi nga xam ne mooy Takaasur. Suñu boroom di tàmbalee saar bii nga xam ne saar la bu wàcc Makkatal Mukarrama. zaadaha allahu tashrifan wa takrima mu ne bismillahi ki nga xam ne mooy allah di boroom tabaaraka wa taala moom lay tàmbalee moom mi nga xam ne arraxmaani mooy ki fees dell ak yërmande arraxiimi te yërmandeem yaatu ba daj lépp mu ne mu ne yéen daal li nga xam ne moo fëq seen bët yeeg seen bopp yeeg ba xalaatu ngeen ma li leen préoccupé daal yóbbu seen xel yi daal di leen yitteel yi nga xam ne moo leen yitteel dëgg-dëgg daal lépp ci nit ñi mooy attakaasur mooy daal njëkkalante beeg ku nekk di jaay ne maa ëppale sama morom diw de li ma yor ci alal yoru ko li ma yor ci matériel yoru ko suñu borom ne ci lool rekk daal ngeen nar a dëkke moo leen yitteel xatta zurtumul maqaabir ci ngeen di continuer daal nekk noonu noon daal ngeen fas yéenee dunde ba ni nga xamante ne ci ngeen di ziyaare ji li nga xamante ne mooy bàmmeel yi ziyaare ji bàmmeel yi nag du dara mooy ngeen faatuñu yóbbu leen fa kallaa mu ne noon ngeen nara a jàppi dund gi kallaa jàjju leen te xam ne mbir yi du demee noon de ndax boroom bi tabaaraka wa bindul nit ak jinne ngir ñu nekk rek ci bu dul jeex ci mbiru àddina kese déedéet loolu taxul moo tax mu ne kallaa jàjju leen kallaa mbir yi demewul ni ngeen ko yaakaare de sawfa ta'lamuna xelséef ngeen di ngeen xelséef a xam de mooy di ngeen xam ne wallaahi dundu gi suñu boroom indiwu leen fi ngir loolu de summa ginnaaw gi mooy di ngeen ko xam fii ci seenu dund bala ngeen a faatu di ngeen xam loolu le de kene borom bi indiwu leen fi ngir loolu waay summa ngeen delluwaat kallaa jàjjuwaat leen ba léegi sawfa ta'lamun xilséef ngeen a xam mooy di ngeen xam de dëgg-dëgg bu ngeen duggee ci bàmmeel di ngeen xam kallaa dëgg-dëgg nag law ta'lamuuna cay bu ngeen xamoon a ilmal yaqiin cay bu ngeen xamoon bu ngeen xamoon li nga xam ne mooy xam-xam bu leer bi nga xam ne xam-xamu certitude amul amul sikki sàkk newu ci tey bu ngeen amoon loo lële di ngeen xam ne mbir yi wute na ak li ngeen ko yaakaare de mu ne bu boobaa la tarawunna al jahim di ngeen dugg fi nga xamante ne mi mooy safaraaw jahim safaraaw jahim di ngeen fa dugg muy safara wi nga xamante ne nii day lakke ci jataay yee weesu waxoon nañ la fi nga xamante ne mooy jahannama nga xamante ne mooy bi nga xam ne ci àjj ci safara yi mooy daanaka bi ci gën a woyof te dara woyof ci fu si ndax moo féete ci kaw waxoon nañ la safara lu gën a féete ci kaw moo gën a woyof li gën a metti moo nekk ca suuf jaxiim bii nag moom moo nekk sixième position ci li nga xam ne moom la boroom xam-xam yi am ci ñoom di wax ne aljaxim bii beneen façon safara la bu bokkul ak jahannama de moom booy wàcc ci juróom-ñaareelu euh, safara yi ba ci gën a xóot waxoon nañ la mooy haawiya te loolu gisoon nañ ko ci wa ma adraka ma naarun haamiya jaxim bii nag moom mooy bi nga xam ne moo sës rëkk ci haawiya mooy booy dugg ñi ñuy dugal safara nit a gën a suufe bala ñoo àgg haawiya ga nga xam ne moom bu doon dañ naan mooy cin la ca fa fa cin la jeexe mooy suufu cin la bala ngay àgg sa suuf sa suuf sa nag mooy jaxim moom mooy sixième position ci safara yi mu ne ñu mel nii de foofee lañuy dugg summa la tarawunnaha te bu ngeen fa duggee nag ah di ngeen gis safara sa de aynal yaqin gis goo xam ne gis gu leer naññ la bu sikki sa kaamul summata bu keroogee la tus na dees nañ leen laaj yawmal qiyam yawma idin bu keroogee nga anit na'imi ci xéewal yi leen seen borom defaloon ci kaw suuf ndax sant ngeen ko ci comme ni nga xamante ne noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon seydina abu bakr ak seydina umar radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma benn bés ñu génn medinatul munawwara génn seen kër yi bi ñu dajee ci biti yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi daal di leen laaj analu leen génn seen kër yi ñu ne ñoom de li leen génne mooy xiif ndax kat dañoo war a xam ne gis nga àddina bi léegi daa gina neex de ku la gëmloo ne mooy mbir yi daa gën a naqari mooy xanaa daa dundut wala xamul ñi doon dund bu njëkk nan lañ doon dundee yonent bi alayhi salaatu wassalaam génn këram ndax amul lum lekk dajeeg ñi nga xam ne mooy ñaaru àndandoom yu mag yi muy seydina abu bakr nag seydina omar radiyallahu taala anhuma ne leen lu leen génne ñoom ñu ne ko li leen génne de mooy xiif yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen nañ leen dem ci kër gële muy këru benn ki nga xam ne ci waa lamsaar dëkkoon madinatul munawwara ñi leen fatoon ala saakiniha afdalu salaati wassalaam muy abul haytham ibn tayyihaan moom noonu la tuddoon waajoo jële bam demee ca këram daldi nuyoo ne assalaamu aleykum wa rahmatullah kenn faalewu ko mooy kenn tontuwu ko du sax dañ koo faalewul mu daldi waxaat beneen yoon nuyoowaat waxaat assalaamu aleykum kenn tontu ko mu waxaat ba muy ñetti muy waaji dëpp rek ndaw sa di soxnaay abul haytham moomale radiyallahu anhuma génn ne ko wa aleykum salaam wa rahmatullah mu ne ko damaa foogoon ne kenn newu fi mu ne ko maa ngi fi woon sax waaye damaa xam ne ñaan mooy sa sa sa sa nuyoo ñaan la ci suñu kaw sa ñaan la boo pour ñun ñaan la bu baax goo ñuy ñaanal mooy yàlla na ja yàlla muy jàmm yàlla na jàmm yi daldi di sax di dotteeku tey nekk di ànd ak yéen ma xam ne ñaan gu toll noonu moo tukkee ci yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ma ne naa noppi nga ñuy gën a ñaanal rek kon nag mu mu daldi leen accueillir ñu toog bi nga xam ne ci lañ ñëw mu ne ko ana sa boroom kër mu ne ko moom kat daa demoon utali woon ñu ndox bi nga xamante ne nii ci la leen ne toog leen ngeen xaar waa jii di ñëw bi mu jógee ci utam ndox mam doon def ñëw bi mu agsee ci bunt bi yér daal di gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñaari saxaabaam yu màgg yooyale radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne ha tey de moom amul kenn koo xamante ne nii moo ma gën ay gan kenn gënuma gan ci kaw suuf wallahi wax na dëgg mu dugg daal di leen laaj waxtaan ak ñoom daal di leen rendil li nga xam ne mooy ab gàtt tegal leen ay cari tàndarma ñu daal di lekk bi ñu lekkee ba pare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yaa Umar ne Seydina Umar ak Seydina Abu Bakr ne thumma la tusalunna yawma idin anin na'im <clears throat> mu ne ko ginnaaw bu ñu lekkee lii bés bu ñu génnee àddina ba dem ci suñu borom war naa ne dina leen laaj yow yawma idin bu koroogee yawmal qiyam anin na'imi ci xéewal gii mu leen defal ba ngeen di génn seen kër yi de mooy seen biir yi dara newu ci woon moom mu def ci lii terala leen ko defal leen ko nan ngeen ko reesale bu ëllëgee dina leen ko laaj de kon ñu xam ne kon jaam bu nekk mooy ne xéewalu bët xéewalu gis xéewalu dox xéewalu mën a dox sa am santé am wër gu yaram di dox di woos ay mbokk di di leen jot wala di leen dem di leen seeti xéewal googu buur yàlla mayu ko ñëpp de ku ko am nag moom daanaka da da xamul ñeneen ñi day foog ni moom lii ci moom kese la waaye loolu mooy ñi ko am bariwul de loolu nag la suñu boroom nag ne yooyu yépp nag xéewal yooyu yépp dina leen ko laaj ëllëg de dina leen laaj yow may leen bu ko reegee anin naimi ci xéewal goo gële